أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim yowma nadcu kulla unaasin biimaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi fa ulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum walaa yudlamuuna fatiilaa suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy juróom benn juróom ñaar fukk beeg benn mu ne yawma bis ma nga xamante ne nii nad'u la woo muy yawmal qiyaam nad'u lañuy ñuy woo kulla unaasin mbooloo mu ne ci nit ñi de bi imaamihim ak ginne yi ka nga xam ne moo nekkoon seen njiit lañ leen di woo ca turu seen njiit lañ leen di woodee léegi nag bi imaamihim boo bële mooy ñan boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim ne loolu mooy seen njiit ya mooy ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ña leen jiite woon mooy ne mbooloo bu nekk yow qiyaam bu la boroom bi di def rappel bi di woote comme ni ngay nekk ci classe bi bu xam ne maître bi di def rappel bi woo di def lay xool kan moo présent monsieur Diop. mu ne présent yu mel noonu mu ne ñoon nag bu ñu leen di woo keroog bi imaamihim léegi imaamihim am ci boroom xam-xam yi ñu ne lool mooy seen njiit ya bu dee njiitu yiw la njiitu yiw la bu dee njiitu cànkute njiitu cànkute ña nga xam ne dañoo toppoon diw mu nekkoon seen njiit waaye nag ci cànkute kese aku réer la leen tegoon bu keroogee dañ naan yéen waa diw ñi toppoon diw yéen ñoo ñële ñëw leen fii am ñu ne loolu lay tekki am ñu ne bi imaamihim non bi imaamihim mooy seen jëf yi voilà ndax al imaam jëf dañ koy woowe imaam mooy li nga xam ne mooy seen jëf yi loola mooy dañ leen di woo ci seen jëf ya mooy yéen ñi nga xam ne yéenay jëfkatu yu baax yi ñëw leen wala yéen jëfkatu yu safaan yi ñëw leen am ñu ne loolu la am ñu ne déedéet bi imaam yi mooy seen yonent yi wom bu boobaa dañ naan yéen waa ummatu seydinaa muhammad yéen xeetu seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ñëw leen fii yéen waa xeetu seydinaa ibrahim alxalilu alayhi salaatu wassalaam ñëw leen fii yéen xeetu Seydina Yunus yéen ñëw leen fii lu mel noonu le am ñu ne déedéet xam nga affaire bi lan la mooy seen téere yi de bi imaamihim mooy lan mooy seen téere yi mooy téere jëf yi ku nekk ci sa turu téere jëf lañ lay woo ta boo ko jotee rek xam nga la nga fa nga jëm am ñu ne déet bi imaamihim waaw mooy seen téere yi mooy maye mooy téere bañ leen yónni woon waa ahlul quraan xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ leen di woo bi imaamihim ci turu seen téere ay wa yéen waa ahlul quraan ñëw leen fii yéen yahuud yi waa ahlul tawraat ñëw leen fii yéen waa ahlu zabur ñëw leen fii yéen waa ahlul injil yéen waa injil ñëw leen fii kon ñu ne kon yow ma wallahu taala alam kon nag mbir maa ngi noonu le mu ne kon yow ma bis mi nga xamante ne nii nadu ñun borom bi la ñuy woo azza wa jalla kulla unaasin mbooloom nit mu ne bi imaamihim ca jaare ko ñi nga xamante ne nag moo leen jiite woon comme yi ñu fi wax nii yépp nag faman utiya kitaabahu bu keroogee képp koo xam ne jot na dafa jël jot kitaabahu téere jëfam bi yaminihi ci li nga xamante ne mooy ndejooram looy may droitam de fa ulaayika gaa yooyu la yaqrawuna kitaabahum ñoom de dinañu jàng seen téere da wala yuzlamuna fatila te kenn du leen wàññil ci seen téere jëf yu baax ya kenn ci wàññil lu mel ni gis nga saalul mooy tàndarma saal wi loolu mooy lu sew loolu noonu nga xam day woyof nekk ci tàndarma ji boo ko ubbee nga gis loolu mu ne lu toll noonu sax kenn du leen ko wàññil kenn du leen ci tooñ de wa man kaana fii haadihi a'ma waaye képp koo xam ne dafa ne woon ci dund ju jege ji te doyadi ama nekk koo xam ne dafa silmaxa woon ci gëm yàlla silmaxa woon ci alquran silmaxa woon ci li nga xamante ne mooy digalu yàlla yi daal di nag topp tere yàlla yi lii day lii day gën a dëgëral mazhabu ñi nga xam ne contrairement wak même waxoon nañ la loolu danga nañ ko dégg ci laay bi waaye mooy la sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon wax doon ko bañ ne Mawlana Ibn Umar dafa juum bam ne yonent bi alayhi salaam innaka la tusma'ul mawta ne yow xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo faatu xam nga loolu nee nañ la mooy ci biti noonu yow doo déggloo ñu faatu dëgg la waaye borom bi ñooñu ñi muy wax dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne yéeféer yi seen xol yi moo faatu ñooñu lay wax ndax keroog Badar te loolu waxoon nañ la loolu moo gën a dëgër ndax ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Mawlana Omar ak ñeneen ak ñoom Seydina Abu Qatar ñi ko fekk ñenn saxaaba yu bari Seydina kii ba ba jiitle Seydina Anas bi voilà Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu ñooñu ñëpp ñu nettali ko ne dégg nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ñu ne yonente bi saa saam keroog Badar biñ sànnee ñoom Abu Jahlin ñoom Utba ci mbalka moo mële xalibu Badrin foofale dafa taxaw wax ak ñoom di leen woo yaa Shayba ibn Rabi'a yaa Utba ibn Rabi'a yaa Aba Jahl ibn Hisham ak ñoo ñëlee yaa Aba Bakhtar ibn Hisham woo gaa yoo yëlee ne leen alam ya'idkum alam alam ta am laqad wajadtum ma wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan yéen ñii bi mu leen woowee ndax yéen ñii laay wax est ce jot ngeen man de trouvé naa fekk naa li ma sama borom digoon man Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dige boo bëre muy dëgg de mooy waxoon na ma dinaa leen noot waaye yéen nag comme que yéen a ngi faatu est ce que yëg ngeen fekk ngeen li leen seen borom digaloon mooy torox ak tamit dem safar ak mbugal yi tàmbali léegi ginnaaw bi ñu leen faatee ndax fekk ngeen ko mu nekk dëgg ba Seydina Umar radiyallahu anhu ak sahaaba yi ne ko waaye yonente bi alayhi salaam lan ngay wax ak yoo xam ne baadaan jayyafu bi ñu nekkee ay nekk xam ne ay kadaal mu ne ginu ngeen maa dégg li ngeen ginoo leen a dégg li may wax waaye ñoom mënuñoo tontu loolu waxoon nañ la loolu mooy li gën a dëgër Sayyidatu Aisha nag da doon weddi lool ne déedéet déedéet ne ñoom loolu waxuloon loolu waaye loolu leeroon nañ ko mañ ci tollee lii a dëgëral yu bari ne non non loolu lay tekki quoi dina tekki la de voilà mais mooy borom bi doo déggloo ñi faatu loolu ka borom bi def def nga déggloo ko te am na kon nag mu lii nag da koy leeral mu ne man kaana fii haadihi képp koo xam ne dafa nekk ci àddina ji ama daal di silmaxa ndax lii ko tekki moo taamoo da am problème xoolal moo taamoo fa man képp koo xam ne dafa nekk fii haadihi ci àddina gii mooy tudd ko ndax xam nañ ne moom lay wax ndax bariwul solo wala ama da moo daal di nekk koo xam ne da ngaa silmaxa mooy képp koo xam ne dafa nekk ci àddina bi nekk ko aveugle non voyant fa huwa moom fil aaxirati bu alaaxiraa ama day nekk non voyant day nekk aveugle day nekk silmaxa wa adallu sabiila gën a sànku yoon est ce que loolu mën naa tekki lool loolu mënu la tekki lool. mooy kon ndax lool bu tekkee lool da ngaa bëgg a kon Seydina Amr ibn uh, uh, Ummi Maktum muy Seydina Abdallah ibn uh, Abdallah ibn <laughs> ibn Ummi voilà mu noddukat yonent bi alayhi salaatu salaam silmaxa la woon waa léegi ñoom ut ñoom ñoom Itbaan ibn Maalik dafa mujjoon gis gi di wàññeeku ba mu nekk silmaxa Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mais dafa nekk mu silmaxa bi muy génn àddina mais silmaxa la mooy aveugle la woon finalement léegi mooy est-ce que loolu day tekki ne képp koo xam ne yow wala sax kooku dakoo dab nañ ne ki nga xam ne mooy comme ibnu umme euh, kiñ la waxoon sànq <laughs> Abdallah ibnu Ummi Maktum radiyallahu anhu moom nga xam ne silmaxa la woon fii ci àddina est ce que loolu tekki ne bu ñëw yowmal qiyaam day nekk silmaxa mu mbokku xam nañ ne du lool kon foofu la ñuy ne kon mbir mi mooy kon suñu borom li muy wax mooy silmaxa xol ngumba xol fa man waman kaana képp koo xam ne daa nekk fii haadi ci àddina bu doye di gi da gaaw a jeex ama daal di silmaxa lépp yiw yow alquran lay bañ dégg ci bëtam boo ko waxee muy wa mel ni butit yi nga ko wan daal di ciy silmaxa bëgg koo gis daal di nekk ciy lëndëm fa huwa waajoo jëlee fil axirati ci alaaxira amaa day dekki nekk koo xam ne day silmaxa fi nga xamante ne mooy yoonu yiw yoon wi nga xam ne falal la bi di teg nit ñi di leen gindi jëmaleen biir aljana loolu da leen koy wëññi da leen koy day tax ñoom bu ñu ko gis dañ ciy silmaxa ba pare tamit ba pare ñu am silmaxa ak ay bët comme niñ ko gisoo gisa woon ci suuratu Taaha waaye ji nga xam ne suñu borom dana wa man a'rada an dhikri képp koo xam ne dafa dum mooyu sama tudd yàlla gu mag gii gën a màgg al alquran doo ko jàng doo ko jëfe doo ko settantal doo ci nekk nekk ci programme yi keneen wala leneen wala ñeneen ba bàyyi ko fi ba dee ba ñëw yow koo kële wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka balaa ñëw ci man lay am dund ju karak dund ju xat ju metti loolu leeraloon nañ ci mawlaana ibn Mas'ud Abdullah ibn a def lu baax da nga koy gis ci biti foog ne neex na la ay la ay bori neen la état européen yii état états-uniens yii ñoo la gën a ànd tew foofu bu ñu génne woon seeni det dañuy jaay dëkk bi ngir man koo fay kon nag affaire bi mooy loolu yëpp nekk ab pënd boo xam ne moom la ñuy dóor nit ñi le waaye mbir yépp ay chiffres kese la sinon seen réalité mooy zéro fawqa zéro wanaan fawqa tahtahu zéro ay zéro yu jëm zéro jëm ca kaaw ya lool kese fi am kon nag suñu borom ne day nekk dund gu jafe ma'ishatan donkan wa nahshuruhu ma daal di koy yeral daal di koy pang daal di dajale waa joojule yawmal qiyaamati ama def ko mu silmax mu naan borom bi waa rabbi li ma hashartani ama waa borom bi lu tax naw nga daal di may dekkil ma nekk xam ne damaa ma daal taman dootuma gis waqat kuntu te nekkoon naa ca kaw suuf basira waaye àddina la dama fa doon gis borom bi lu tax nga ni mu ne ko laqat kunta mu ne ko yow mii daa nekkoon la kadhalika atatka ayatuna fanasitaha fadhalika naka nii atatka la nekkoon ayatuna sama laayale alquran ak yi ma wane ci àddina bi di wane sama man-man kattan sañ-sañ ngir man ngeen war a wéetal fanasitaha nga bàyyi ko fële fële ko topp say bànneex bànneex ñeneen wa kadhalika naka noonu nga defewoon foofu fële sànni sama alquran jéeg sama lépp al ma tay fii yawmal qiyam saa dañ lay sànni fële bàyyi la dañ lay bàyyi ci biir mbugal mi kon nag loolu la ne moom lay wax fii ne képp koo xam ne dafa silmaxa